sayaqulu al'imamu alxafidu alxujjatu alalamu abu zakariya yahya bnu sharafin annawawiyu dimashqiyu alshafiiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fil baaba salaasumiya wa isnaani wa sab'un wa an Jariir ibn Abdillahi radiyallahu anhu annahu qaala kunnaa inda rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fanadara ilal qamari laylatal badri wa qaala innakum satarawna rabbakum cayaanan kamaa tarawna haadha alqamara laa tudaamuuna fi ru'yatihi muttafaqun calayhi kon al-imaamu al-xaafidu an-nawawiyu rahimahullah mu dikkaat ak ñun fi nga xam ne moom lañu yemoon ci chapitre bu mujj ci kitaabu riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa azka salaam suñu jotaay bii jigéen rombo mooy chapitre baabu bayaani maa a'adda Allahu ta'aala lil mu'miniina fil janna bunt bi wax li nga xam ne moom la boroom bi tabaaraka wa ta'aala préparé waajal ko way ngëm yàlla yi fa nga xamante ne mooy aljana ja'alana Allahu minna ja'alana Allahu minhum amiin Ah, suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadiis 1894 mu rawaan Abi Sa'iid al-Xudri radiyallahu anhu anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala inna allaha ta'aala yaquulu li ahli al-janna yaa ahla al-jannati fayaquuluuna labbayka rabbanaa wa sa'dayka wal xayru fii yadayka ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tay ko waxoon ñu war a jël xadis bi ci tegu bien bi passé dañu juumoon na xadis Jarir ibn Abdillah voilà Jaabir Jarir ibn Abdillah voilà na Jarir bi <laughs> lañ gis ko Jaabir ah, mais du moom Seydina Jarir yusufu hadhihi al umma euh, moom la <laughs> bokk ci ñi nga xam ne ñooy ñu mujjee gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax dafa tuub lu yàggul dem fekke ajjeeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam tuuti lañ ci génn àddina moom Seydina Jarir ibn Abdillah al-Bajali bokkoon ci waa Bajila radiyallahu taala anhu taaru woon lool noo tax Seydina Omar radiyallahu anhu doon ko yusufu hadihi l umma yusufu Seydina Yusuf ca taar ba bu xeetu yonent bi alayhi salatu wassalam kon hadis 1895 mu ne wa an Jarir ibn Abdillah mu ne mu ngi jëlee ci Jarir di doomi Abdillah radiyallahu taala anhu annahu qaala mu ne nee na kunna nekkoon nañ inda rasulillah fa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa fa nadara mu xool ilal qamari jëme ci weer wi laylatal badr guddi goo xam ne pleine lune la woon waaw mooy weer wi fi muy nekk mat sëkk ci kaw asamaan si ci lëndëm gi waqaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen innakum yéen sama saxaaba yi allah dawul jaloore sataraw na xil seef ngeen gis gisi rabbakum seen borom allah allah mooy ñi moom <laughs> ñii muy waxal moom mooy taxe mooy yéen di ngeen gis seen boroom mooy yéen moom ci waa aljana ngeen di bokk allah ndax fa lañ koy gis waaw xel seef ngeen gis seen borom ayaanan ci loo xamante ne amul dara lu koy nëbb waaw seen bët yii leen yàlla bindal mooy seen ummu waaw yow seen bëti <laughs> seen bëti ngeen koy gis ayaanan ci loo xam ne amul dara luy dox seen digganteeg moom allahu akbar waaw kama na keem ni ngeen di gise hada al weer wi ngeen gis mu mat sëkk la tudaamuuna fi ru'yatihi du ngeen raj raj loo du ngeen puusante amulug raj raj loo amul puusal muy xool ah yooyu yëpp ngir gis ngir gis ko déedéet ca gis ko déedéet mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafiz al buxaari waaye nag al imaamu abul xusayn muslim ibnul xajjaaj rahmatullahi alayhima bokk nañu kaa solo léegi xadis bi moom moom bon na fi man la waaw <laughs> xadis la boo xam ne jotoon nañu koo gis ñu ko gisoon xadis mille cinquante et un waaw xadis mille cinquante et un lañ gisoon xadis bii nii foofu moo doon chapitre cent quatre-vingt-huit baabu fadli sala baabu fadli salaati subh wal asr buntu ba moo doon xadis mille cinquante et un foofu xoolal ni mu ko waxoon imam an-Nawawi rahimahullah dana war wa an Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anhu annahu qaala kunna inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa nadara ila al-qamari laylata al-badr fa qaala innakum satarawna rabbakum kama tarawna haadha al-qamar laa tudaamuuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i ash-shams wa qabla ghurubiha faf'alu muttafaqun alayhi voilà dañ koy wax nag annoncé wuñu woon ne dina ñëwaat fii waaw waaw mais mooy xadiis bi mu gis nga mu ne woon foofu muttafaqun alayhi mu ne wa fi riwaayati fa nadara ila al-qamari laylata arba'a ashara imaamu Nawawi foofu noonu la ko deewoon mu ne jëlee na ci Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anhu mu ne dañu ne woon fa yonent bi alayhi salaam mu xool weer wi guddi goo xam ne pleine lune la woon te suuf nee am na riwaay boo xam ne da ne guddi la woon laylata arbaata guddee euh, fukk ak ñeent <coughs> ashara waaw mu ne fa nazara ila al qamar mu xool kon weer wi laylatal badr bi nga xam ne day nekk pleine lune weer wi day mat sëkk waaw mel ni bal noonu ci kaw euh, kii bi euh, euh, wërngël ci kaw asamaan si weex tàll fa qaala mu ne innakum dëgg-dëgg yéen sa taraw na xel seef ngeen gis rabbakum seen borom kama kenn ni nga xam ne taraw na hada al moom ngeen di gisa weer wi la tudammuuna fi ru'yatihi waaw kenn du gaañ moroomam ci gis ko waaw kenn du gaañ moroomam kenn du gene moroomam ngir gis ko fa in istata'tum bu dee ne man ngeen allah tughlabu deesut leen noot seen bakkan seen topp lu nekk ala salaati ak seeni bëgg yeeni yitte ala salaatin ci julli boo xam ne qabla tulu'i shamsi laata jant bi di fenk mooy julli fajar wa qabla ak beneen julli wa qabla ghurubi ak julli joo xam ne laata ñuy jant bi di so mooy julli tàkkusaan fofalu na leen ko def ndax sàmmoonteeg ñaari julli yooyu dalay may nga gis sa borom ëllëg ja'alana allahu minhum xadis bi foofu lañ ko gisoon waaw kon muy xadis boo xam ne jotoon na romb al imaamu nawawi rahimahullah da wëndiwaat fii ci suñu bunt bii noo tax kon fay euh, lëkkaaleem non avant lool taxriij bi defoon nañ ko foofu mooy lépp lu jëm ci taxriij bi ñan nan lañ ko solo ñoom imaamul Buxaari imaam Muslim ak ñeneen ñi ko solo loolu da nga fay jëlu comme ni nga xam ne noonu lañu xam xamee ne noonu la ñuy doxale voilà kon mooy loolu côté boobu gisoon nañu ko njàngat yi tamit gisoon nañ ko foofu mais fii euh, mooy lëkkaaleem ak buntu bi nga xam ne day wax euh, muy avant dernier xadiis gis nga fi ko gisoon moo doon avant dernier tamit xadiisu buntu boobu waaw fii it mooy avant dernier cette fois ci nag riyaat bi ci boppam mu jeex <laughs> waaw muy Seydina Jarir waaw bokk ñu mujjee ñëw ci yonent bi saa salaam fii mu mujjee daanaka ab xadiisam daa bokk ci li mujj lu mu indi fii radiyallahu taala anhu <laughs> mu ne kon moom Seydina Jarir radiyallahu anhu euh, euh, lëkkaaleem ak bunt bi mooy bunt bi boog di wax li nga xam ne moom la borom bi waajalal way ngëm yàlla yi ca aljana mooy leer mooy li nga xam ne moo dàq lépp waaw <laughs> ma ne moo dàq lépp luñ fi jóge xam nga waxoon nañ la gisoon nañ ci xadiis yee ñu génn que dafa nidaa at yu borom bi du woo waa aljana waaw gisoon nañ ko bi nga xamante ne xadiis 1892 bu sayna Abu Sa'id wa Abi Hurayra radiyallahu anhuma anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam qaala idaa daxala ahlul jannati aljanna yunaadi munaadin inna lakum an tahyaw wa la abada ba niñ jeexe boobu benn ci nidaat yi la dafa am ay nidaat waa ñu wax ko ci wolof mooy dafa am ay woo te ay woo ay appel yu boroom bi di woo waa aljana yoo xam ne yu wute la gisoon nañ ci liñ la jàngal léegi 1892 te ni boroom bi bu waa aljana duggee aljana borom bi aji woote day woote te kook wax nañ la mooy borom bi tabaaraka wa taala ne inna lakum ñeen la leen an tahyaw ngeen dund walaa tamutu abada dootu ngeen faatooti ba faw ba ñeent yam ci teg xadis bi ñu génn mooy xadis 1894 bu Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu foofu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna allaha yaqulu li ahli aljanna ya ahla aljanna waaw mooy biñ jàng sànq di ko fàttali laata ñuy tàmbali xadis yi mu ne bu waa aljana borom bi tabaaraka wa ta'ala day wax waa aljana yéen waa aljana ñu ne ko labbayka rabbana wa sa'dayka wal xayru fi yadayka ñu ngi lay wuyu di noppi di xaar rek lépp loo ñu digal ñu def te mbooleem yi mu ngi say yoxo fa mu ne leen hal raditum ndax mu ngeen fa yaquluuna ñu ne ko wama lana la narda ya rabbana ay way moo ñu tere bi ñu gërëm yow suñu borom waqad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min xalqik te jox ñu loo xam ne joxoo ko kenn ci sa mindeef yi mu ne fa yaqulu mu ne leen ala u'tikum afdala min zalik ndax duma leen jox lu gën loolee li ma leen joxagul lépp fa yaquluna ñu ne ko wax wa ayu shay'in afdalu min dhalik wa ayu shay'in afdalu min dhalik waa borom bi lan moo gën li nga ñu joxagul fa yaqulu uhilla alaykum ridwani fala asxatu alaykum ba'dahu abada wàcc naa ci seen kaw sama ngërëm dootuma leen sama sàngi dootul dalati dootul wàccati seen kaw ba faw loolu beneen woote la bii nag yooyu yépp neex na <laughs> mais di dàq nag mooy bii ma ne romb yëpp neex na waaye di dàq mooy bii moo tax mooy miskul xitaam mooy li nga xam ne mooy parfum boobu di diffuser nga xam ne mooy tëj mbir yi nag jeex na waaw bi nga xamante ne nii moo gën ci li fi jàll yëpp Riyadous Salihine seen terminus fa leen borom bi di kéewale kéewal bi dina màgg ci ci tool yi ñu sell ñi la gën a màgg nag moom la imaam mujjee. allahu akbar mooy xadis bi ak bi ci teg mooy an nazaru ila wajhil karim tabaraka wa taala mooy gis xool bi nga xam ne moom la jaam yi way gëm yàlla yi di xool jëme suñ ko nga xam ne mooy seen borom tabaraka wa taala way way ja'alana allahu minhum amin yeneen bi alay saat salam imaamu Nawawi indi xadis bi rahimahullah ngir xamal nañu ne li fi romb yépp plaisir charnel yi ak munadaat yi waaw ajjana gi gis na li wax fii ci ajjana yi waaw xuurun maqsuratun fil xiyam waaw ay xuur janna am ñaari soxna ci aadam yaat yi lu gën a néew waaw ñoo xamante ne nii seen lex bi dañ ciy man di seetu bu ñu xooloon ci àddina bi fépp leer parfois di diviser wu ci àddina bi yépp nga xam ne seen ña leen borom bi def ñu war leen a dëkk dëkk ñoom ëllëg bu ñuy seetu seen lex yi mën nañ cee gis seen bopp waaw taarul la ko ci loo xam ne maa laa aynun ra'at bët ma su koo gis ci taar loolu lépp lekk yaag anhaar yaag dex yaag ajjanaak yooyu yépp ñuy xéewloo nga xam ne waa ajjana dañuy lekk wa yashrabuuna waaw te duñu tifleet duñu duñu duñu fe yooyu yépp saway lépp lépp lépp lépp lépp ridwaan mujjee wax léegi bii nag moo sapote lépp nag <laughs> waaw mooy nag xool gi ngeen bi ñuy xool jëme ci suñu borom tabaraka wa taala yonent bi salaam bi ñu xamal fii ne boroom bi dañ koy gis waaw fii ci kaw ko gis moo tax Seydina Muusa ba mu ko laajee ne ko borom bi man de dama laa bëgg gis <laughs> waaw borom bi rabbi eesa borom arini anzur ilayk waaw bi damaa bëgg nga may ma ma xoole jëme ci yow qaala lan taraani mu ne ko duma gis fii mukk mukk ci kaw suuf loolu ci kaw suuf la waaw Seydina <laughs> Muusaa waxoon nañ ko bi ñuy gis xadiis bi boo fa delloo fiñ la ko fàttali léegi yonent yàlla la alayhi salaatu wassalaam min ulil azmi ñi gën a xam borom bi tabaaraka wa taala bu doon ne gis borom bi manu nekk du ko bi xamal ne ko li nga ñaan man naa nekk mais suuf ci suuf lan taraan yi fii manoo ko gis waaw walakin unzur ila aljamal ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani alors que loolu dafa impossible waaye xoolal montagne bi jox na ko résultat bi ba pare fii ah lan mooy man la nekk ci kaw suuf nga ma fiy gis waaw ndax ar-ru'ya xool borom bi gis borom bi tabaaraka wa taala borom bi benn mbindeef la ko defal ci kaw suuf waaw muy sayyidu waladi aadam wala fax ki nga xam ne moom lañ gisoon ne jaan ñi bu ñu sonnee ëllëg ci moom lañ jëm muy rasuulu rabbil alamin muhammadin afdalu salaati wassalaam alayhi afdalu salaati wassalaam sayyidina moom kese la ko borom bi jagleel defalu ko keneen waaw te loolu sax waxoon nañ la du ijmaa boroom xam-xam yi dañ ci wute ku mel ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma moo jàpp loolu borom xam-xam yu bari ànd ci moom waxoon nañ la ku mel ni Sayyidatu Aisha dañ ne non bo yeneen ci biir saa saa ci boppam gisul boromam laylatul Isra gis ko waaw même bu dee li ñu gëm fas ko jàpp ko mooy li Ibn Mas'ud wax ne noonu Ibn Abbas wax radiyallahu anhuma kene ah kay waaw kooku nag ñu jagleel gis Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam borom bi ah, daf koo jagleel wa kallama allahu Muusa taklima waaw moo tax bokk na la ko Seydina Adam doon wax keroog bi ñuy fàttali <laughs> bi mu naan ko yaay Adam mu ne ko waaw yaay borom ma bàyyi mbindeef yi ah yow de xayyabtana ah na ñu génn àjjana jaam <laughs> mu ne ko yaay banu Israël yow yaay Muusa banu Israël mu ne ko waaw yow mi nga xam ne boroom bi day wax ak yow mu ne ko waaw <laughs> waaw mu ne ko ndax danga may ñaañ ci loo xam ne di ma reprocher loo xamante ne nii man ba ko yàlla bindee man defaraguma mooy dogal la woon ci man loo xam ne manu la ñàkk mu jaar ci man yeneen saa saa am ne fa xajja aadamu muusa fa xajja aadamu muusa fa xajja aadamu muusa alayhim asalaatu wassalaam sayyidina adam daal di yeey sayyidina muusa Seydina Adam Adam alayhi salaam daal di yeey Seydina Muusa Seydina Adam daal di yeey Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam mooy moom la jagleel loolu waaw mu ne wattaxaza Allahu Ibrahima xaliila borom bi ne moom moo jàpp Seydina Ibrahim xaliil waaw waaye Yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na law kuntu muttaxidan xaliilan lattaxaztu Abaa Bakrin xaliila waaw. bu doon yellu na may jàpp ci mbindeef yi xalil xare kooku mooy Seydina Abu Bakar laay jàpp waaye nag uxuwatul islam borom bi mooy xaritam te moom dafa teg lu ëpp li Seydina Ibrahim am mooy alxabib waaw alxalilu alxabib as-safi safiyu rahmaan xalilu rahmaan habibu rahmaan salawatullahi wa salaamuhu alayhi waaw ahmadul hamidina inda rabbil alamin allahu akbar salawatullahi wa salaamuhu alayhi moo tax moom nag la defal li nga xam ne mooy ar-ru'ya moom la ko jagleel defalu ko keneen de yooyu yépp li gën a neex nag mooy gis gii waaw yeneen ci mari saab saam di ñu xamal ne yéen di ngeen gisi seen borom allah ayaanan waaw bi ñu weer wi ne loolu waxoon nañ la ne du borom bi noonu lañ koy gisee ndax lan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar waaw ñu ngi doon wax ci xulla ji jéggalu dañoo arrêté woon dafa leneen doxawa moo yonent bi alayhi salaam lañ jox ar waaw mooy lépp lu yonent yële am am na ko gëne yu leen moo tax mooy Muhammadul Faadil mooy ki nga xam ne dafa ëppale nit ñi ginnaaw ba ñëpp amee borom bi da ko defal loo xam ne defalu ko ñeneen ñi ginnaaw bi mu leen def bi mu ko defalee li mu leen defal ñoom waaw Allahu akbar laylatul isra borom bi waxul ak yonent bi saa saa Seydina Jibril dem na ba ne man manatumaa àgg manatumaa dépasser fii ndax ku nekk ci ñun lahu maqaamun ma'lum Allahu akbar waaw wa ma minna illa lahu maqaamun ma'lum yonent bi saa saa dem wax ak boromam mu dégg loo xamante ne nii fa awxaa ilaa abdihi maa awxaa maa kadaba al fuaadu maa raa waaw mu daldi wax yu jaamam balam ko wax yu maa kadaba al fuaadu maa raa ah xol ba la mu gis loolu la gis waxul lu wuteeg li mu gis afatumaaruunahu ala maa yaraa kon ko kallama allahu Muusaa takliimaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na loolu. xulla gi wax nañ la léegi xadiis bi mu doon wax Seydina Abu Bakar bi muy waaji génn àddina radiyallahu an Seydina Abu Bakar waaw waaw te mooy ci borom bi jagoo dëkk ko sangu mbindeef yi bam ne aadamu wa man tahtahu duuna liwaa'i yawmal qiyaama comme niñ ko fi gisawoon ci xadiisu shafaa adam ak ñi nekk ci ronam ci sama ron la ñuy nekk sama ron drapeau yawmal qiyam allahu akbar kon mu ne di ngeen gis seen borom waxoon nañ la weer wi nag mooy ci gis la ko nirolee mais pas noonu la ñuy gise boroom bi ndax boroom bi laa tudrikul absar bët yi ak borom bët yi mënuñu koo peeg wa huwa ta moom yudrikul absar mooy bët yi ak borom bët yi waaw mooy borom bi yeneen saa sam li ngeen gis seen borom ayaana kama tarawna hada al qamar kenn du puusante ak raj-raj loo puusal ma xool puusal yaa ngi may gene dér tancante déedéet loolu mooy fadlullahi al azim kon nag yal nañu ko boroom bi may waaw bëggoon nañu àggale waaye xam naa dañuy yem nii pour tey euh, pour jël dernier hadith bi kon bii di ñëw euh, mu war a génn loo xam ne xaarewu ñu ko woon